الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk jullit yi noo ci yi a sunu zikru bi xam ne mooy juróom-ñetteel allahuma aafini fi badani allahuma aafini fi samci allahuma aafini fi basari laa ilaha illa ant allahuma inni acuudu bika min alkufri walfaqri wa acuudu bika min cadaabi alqabri laa ilaha illa ant loolu eh, ñetti yoon la rot waaye nag faw ñu dellusiwaat ci lan la ci boroom xam-xam yi saxal ak li nga xam ne si moom la ci boroom xam-xam yi eh, jàngat ci wàllu wérug xadis bi nga xam ne ci la rot ak ñàkk a ñàkk a boobu nga xam ne ci la ci la rot ku mel ne eh, benn base doonoon boroom xam-xam bu ñu xam euh, jàppe na xadis mu nekk xadis boo xam ne xadisun xasan euh, nag ku mel moom li nga xam ne moom la gis mooy xadis boobu xadis la boo xam ne bu euh, néew doole la ci wàllu ak càllalaam ci wàllu ak càllalaam abu daawuda moo ko génne an nasaa'i uh, imam buxaari itam indi na ko ci al adabul mufrad ni ma waxee léegi benn base nee na sanad bi xasan la ci tuxfatul axyaar al imam al albani jàppee ko mi xadis boo xam ne daif la boo demee ci daiful jaami ci raqmu Euh, junni ak ñaar téeméer ak fukk da nga ko fa fekk su ko defee nag boroom xam-xam yi danañ faral di wax ne euh, lu aju ci wàllu fadailul amal muy ngëneeli jëf yi euh, daif manis na ko caa jëfandikoo su fekkee ne daif boobu noonu tàbbi na ci biir ay nusuus yoo xam ne si dañ koo làmbaale eh, borom téere ba nee na wa amili wa amili daifa fi lfadaili bi charti lindiraaji taxta chaamili eh, kon dana ñëw ci primi mu tekki ne allahuma yow sunu boroom aafini yàlla nag ma jàmmal fii badani ci sama yaram yàlla nag ma jàmmal ci sama yaram sama yaram lépp loo xam ne xeetu euh, tolof tolof la lépp loo xam ne xeetu feeb feebar la maa ngi sàkku yow sunu borom subhanahu wa taala nga musal ma ci allahuma aafini fi fi badani allahuma mooy yàlla yàlla nag ma jàmmal ci sama dégg loolu nag dafa mel ni dañ ko euh, génne ginnaaw buñ dugal bi ko yaram dugalee ndax yaram Euh, moo gën a matale ci la dégg nekk ci la gis nekk waaye ñaar yooyu dañoo am solo moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam génnewaat leen allahuma aafini fi badani allahuma aafini fi sam'i allahuma aafini bu ñu nee yaram rek dafay dugalaale dégg dugalaale ab gis ndax lépp ci yaram yi la bokk waaye nag ginnaaw dégg ak gis ñooy ñaari yoon yi nga xam ne bu ko nit xase manqué ngir mu amati sax xam-xam bu ko jëriñ ci wàllu diine day jafe lool loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam settiwaat ko mu tekki ne allahuma aafini fii basari laa ilaha illa ant amul benn buur bu yeewee jaamu jaamu goo xam ne tegu ci dëgg xanaa lu muy muy yow mu tekki ne allahuma yow suñu boroom inni man a'udhu bika maa ngi muslu ci yow min al kufri ci ak kéefar wal faqri akuk ñàkk ak kéefar akuk ñàkk nag yonente bi daf leen lëkkale fii ndaxte kéefër ak ñàkk ñàkk bu taree mën naa génn nit ci lislaam mën nañu xëpp nit alal ju dul jeex ngir fekk mu ñàkk mu génn ci diine wa a'uudu bika maa ngi muslu ci yow min azaabil qabri ci mbugalum bàmmeel laa ilaha illa anta amul benn buur bu yeewee jaamu jaamu ci dëgg lu may yow gis nga foofu itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ci li nga xam ne mooy mbugalum mooy mbugalum bàmmeel bu ñaareel bi mooy lim wax ne allahumma yow sunu boroom inni man day asaluka maa ngi lay laaj al afwa ak njëggal wal aafiyata ak jàmm fi dunia wal axira àddina ak alaxira yàlla nag ma fi may ak njëggal may ma fi itam jàmm te xam ngeen ñaar yooyu kuñ ko may jéggal la say bàkkaar defal la jàmm moo xam ci àddina la moo xam ci àllaaxira la da ngay daal di am la nga bëgg lépp allahuma inni asaluka maa ngi lay laaj al ak njégal wal aafiyata ak jàmm fii diini bëgg naa sama diine ma ci jàmm wa ak sama lan sama àddina wa ak sama waa samay njaboot nga defal ma ci jàmm wa ak sama alal itam ma am ci jàmm allahuma ftur yàlla na nga suturaal awraat yi samay awra lépp loo xam ne nit ki day am kersa bu feeñee bu dee góor awra mi ngi tàmbalee ci ab jumboxam ba ci ay bëti woom bu dee jigéen nag lépp yaramam ba mu des xar kanamam ak ñaari tenqam su ko defee kon maa ngi sàkku yow boroom borom itam nga suturaal ma ci li nga xam ne mooy samay samay awra wa amin yàlla na nga wóoluloo rawaati sama samay tiit nga xam ne su ma demee ba am lu ma tiitloo it bëgg naa nga mayaat ma kóolute ba ma génn ci tiit moom allahuma xafas ni yàlla yàlla nga ma sàmm min bay ni yadaya sama kanam min bay ni yadaya sama kanam su may dox li nga xam ne moo nekk sama kanam lépp bëgg naa yow yàlla nga sàmm ma ci loolu wa min xalfi li ma féete ginnaaw lépp nga musal ma ba aw ay duma ci bàyyi ko wa an yamini li ma féete ndijoor lépp aw ay bañ ma fi bàyyi ko wa an chimaali li ma féete côté càmmoñ lépp wa min fawqi li nga xam ne moom féete kaw lépp nga sàmm ma ci waaye wa aawdu maa ngi muslu itam bi azamatika ci sa màgg gu màgg gi an urtaala ñu may yong ñu may yong min taxti ci sama ron lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax fi lu yéeme nekk na ci biir ndaxte xam ngeen ne nit mënees na ko yongu eh, ci suufam lu mel ne tey mën naa joggi miin boo xam ne dafa explosé ci kaw loolu jamono bi yonent bi wax lii sax eh, xel nekkutoon ci ay miin yi suul ci suuf nit di ca dëgg mu di ko indil ay jafe-jafe eh, moom itam yonent bi sallallahu alayhi jëfandikoo la ñu ñëw nag euh, moom itam xool boroom xam-xam yi naka lañ gis xadis boobu alimaamul albani jàppee ne ko muy daif euh, muy loo xam ne dafa néew doole waaye li ñu waxoon jiital ko moom la ñuy waxaat ñu xoolee maanaam yi nga xam ne moom la ñaan gi làmboo day am solo lool ci ab jullit euh, bu dee nag dañoo delluwaat ci càllala gi dañuy fekk boroom xam moom duñu maslaa ci xadis bu ñëw doole waaw xadis bu ñëw doole duñ ca duñ ca maslaa ci di ca wane ne lii wér daa wér te fekk wérut xadis bi ci topp ci lañuy taxaw moom euh, xadis la boo xam ne bu wér la ci Ibnu Maaja euh, li wér ci Ibnu Maaja ca la bokk li wér ci abu daawuda ci la bokk li wér ci ibnu maaja itam euh, ca la bokk su ko defee kon ci lañuy yem ci lañuy taxaw ginnaaw biñ jëlee allahuma aafini fi badani allahuma aafini fi sam'i allahuma aafini fi basari laa ilaha illa ant allahuma inni a'uudu bika min al kufri wal faqri wa a'uudu bika min azaabi al qabri laa ilaaha illaa ant su ko defee ñu teg ci xasbi allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al azim xasbi allahu mooy yàlla man doy na ma laa ilaha illa huwa amul kenn ko yeewee jaamu ci dëgg lu may moom alayhi ci moom dong itam tawakkaltu laa wakiirlu wa huwa moom rabbul arshil azim mooy boroom aras ju màgg ci loolu ñëw na ci xadis ku ko wax boo xëyee wax ko itam ci ngoon gi juróom-ñaari yoon yàlla fegal la lépp lu la yitteel ci mbirum àddina ak ci mbirum alaaxira mel ne sax moom la waroon a jiital eh, door cee teg allahumma inni as'aluka al afwa wal fi dunya wal axira ba ni mu ni kon xadis boobu laa doon wax euh, wax ji ma mujj wax ci xadis boobu euh, ci la jëm wax ji nga xam ne moom laa mujj wax maanaa ci xadis boobu la jëm euh, mooy imaam al albani daf ko neewal doole bu dee nag xasbi allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim kooku moom xadis bu bu dee xasbi allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ko moom xadis la boo xam ne xadis bu wér wér la wallahu taala alam wa nisbatul ilmi ilayhi aslam wassalaamu aleykum wa rahmatullah عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي وشوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام